Ah, ci riwaaya as-saxiixayni bu seydna abu hurayra bi tam jaar imaam maalik it mu ngi ci muwatta te ñoom ñépp ci yoonam lañ ko jële imaam abu hurayra radiyallahu anhu mu bi nga xamante ne nii ci lañ jóge xaybar thumma sarafna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila waadi al-qura lii version imaam al-buxaari laay wax ni mu bi nga xam ne ci lañu jóge ànd ak yonent bi alayhi jóge xaybar dañoo daal di dem ginnaaw gi dañoo dem ilaa waadil qura dem ci dëkk bu naan waadil qura nga xam ne yahuuda fa dëkkoon ñoo fa ëppoon mais amoon na arab soriwul xaybar noonu mu ne wa maahu abdun lahu yuqaalu lahu mid'amun ahdaahu lahu ahadu bani dibaab seyna abu hurayra wax imaam al buxaari mu ngi ko soloo ci kitaabul maghaazi kitaabul maghazi boo fa demee di fa fekk xadis bii nii may wax muttafaqun alayhi la imaamul buxaari imaam muslim ñoo ko soloo ñoom ñoom ñu jële ko ci yoonu imaamu malik ibn anas boo demee ci muwatta di nga ko fa fekk mu ne kon fekk bi ñuy dem waadil qura mu ne wa maahu te yonent mi alei saatu mu ngi àndoon ak abdun lahu jaamam boo xam ne yuqaalu lahu ñu koy wax midamun midam midamun midam mu ne jaam boobu noonu la tuddoon imaam al-Waaqidi moom moo ne imaam al-Waaqidi comme ni mu nee ci Dalaa'ilun Nubuwwa ni ko imaam al-Bayhaqi solo waaye boo demee ci Maghaazi imaam al-Waaqidi moom it foofu moom mu kooku jaam boobu jaam boobu abdan aswada la jaam bu woon léegi kii Ah, euh, riwaaye imaam al Buxaari mu ne kan moo ko mayoon jaam boobu mu ne ahdaahu lahu ahadu bani dibaab mu ne ki ko mayoon mooy kenn ci waa bani dibaab yi wax nañ turam mooy Seydina Rifaa mii ñuy gis Rifaa ibn Zayd moom mooy ki nga xam ne moo mayoon jaam boobu la yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la tuub ci hudnatul Hudaybiya ci la trêve de Hudaybiya entre yonent mi alayhi salaatu salaam ak kuffaaru Quraysh yi léegi kon yonent mi alayhi salaatu salaam jaam boobu la àndaloon mu ko doon liggéeyal mu ne ah, fa baynama huwa yaxuttu raxla rasulillah id jaahu sahmun aa'ir hatta asaaba dhalika al abda imaam Ah, Abu Hurayra ci riwaa imaam Saxiixayni bi ba mu ne bi nga xam ne nag ci la taxaw di defaral yonent mi alayhi salaatu salaam yi nga xam ne mooy waru waayam taxawal ko nee na iz jaa'ahu sahmun aa'ir ci la liñ naan balle perdue bu doon tey mooy flèche perdue flèche perdue moo jekki rek daal di koy dal xamuñu fu jóge mooy boo xam ne xamuñ ku ko tiire mais de façon juif yi la woon ndax lan lan moo tax ci riwaa imaam al bi dane fa lamma mu ne abdan aswada yuqaalu lahu midam kon yonent bi alei satu salaam mu ne wa kaana rifaatu bnu zayd ibnu wahb aljudaami qad wahaba li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abdan aswada yuqaalu lahu midam wa kaana yuraxilu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa lamma nazalna bi waadil qura intahaynaa ila yahuuda imaam alwaaqidi ci riwaayam bu da'if bi mu ne waaye am na yu ko appuyer ndax xay ni ba ji yépp même chose lañuy wax te waxu fi loo xam ne euh, dañ naan bon lii nag moom bokku ci no ndax buñ ne matu tekkiwul ne moom lu mu man di wax du noonu non du loolu ne mais comme que dañ koo xamee loolu moom la siiwee moo tax siiwee siiwee loo xam ne baaxul baaxul ndax mooy nit tekkiwul nit koo xam ne par exemple nañ jël l'exemple nit koo xam ne. dafa bari lu muy expliquer expliquer ba tax gars yi ñu classé ko ñu naan yoo oh, saay moom léegi man dama koo classé dama koo classé man ay waxam yée sawaay nay wax rek nee de lu dugg sama nopp bii génn ci bi ci des mais est ce que loolu day tekki ne waa ji ak giiru dundam moom léegi lu mu wax rek amatul mais comme que léegi non non lool mais suuf ko comme que ba mënuñoo trier xam ne lii moom moo ciy dëgg ak lii watul dëgg en bu dee càllale moom dañ naan baaxul mais sauf que mën naa riwaay loo xam ne dañ naan lii moom c'est sûr que am na ndax ñeneen a ko riwaaya voilà mais bu doon moom kese dañ ciy def ay point d'interrogation dañ ko dul nangu sax léegi imam al-Waaqidi mu ne rahmatullah alayhi mu ne comme li ñu wax sànq da doon defaral fi nga xam ne mooy yonent mi alayhi salaam waruwaayam la ko doon moo ko doon toppatoo mu ne fa lamma nazalna bi waadil qura bi nga xamante ni nii fekk Rifaa ibn Zayd al-Judaami moo may yonent ma sa sam jaam boobu tuddoon Midaam mu ne bi ñu àggee waadil qura ñu agsi ci juif yi ilaa yahuda mooy ci juif yi lañ jóge jëm ci juif yi mooy juifu Xaybar yi lañ jóge ba noot leen léegi nag ñuy dem ci juifu waadil qura mu ne wa qadima ilayna naasun min al arab mu ne am ay nit ñoo xam ne ci arab yi lañ bokk daal di dégmal ut suñu mu ne bi nga xamante ne nii ci la mit am di defar defaral yaxutu raxla rasulillah di waajal li nga xam ne mooy kiiwu uh, war waay yonente mi aleyi salaatu salaam di ko toppatoo ko yooyu comme ni doon def rek mu ne waqad istaqbalat naa yahuudu bir ramyi xiina nazal na walam nakun ala ta'bi'a wa hum yasihuuna fi atamihim fa yuqbilu sahmun aa'irun fa asaaba mid'aman fa qatala imaam al-Waaqidi mu ne bi ñu agsee nag fekk Mid'am di toppatoo comme liggéey ni doon defal yonent mi alayhi salaatu salaam ak waruwaay bi mu ne ci noonu rek mais brusque affaire bu brusque dañoo bett mais daal gis nga dañoo agsi waadil qura bay teg suñuy bagage rek waqad istaqbalat naa yahuudu bi rami juif yi di ñu ratatat ak ay flèche ak di ñu tiire non yi dàqe fu ne xeej yi dal naka lañu teg suñuy bagage rek dañu jé rek flèche yi dal daanaka gars yi dañoo toogoon di ñu surveiller di xaar mu ne walam nakun ala ta'bi ñun waajaluñu ko woon xamuñ ne woon ne accueil bu mel noonu lañuy am bu nekk préparé wuñ woon sax suñuy arme wala di ay bouclier ndax bu doon lool duñ doxale nii mu ne wahum biñ ñuy tiire nag yasixu na ñu nga yuuxu ca kaw fii atamihim ci seen forteresse yooyale ci seen kaw tabax yi ñu yéeg ñu nga fa di ñu lancer ay ay ay lance ak li nga xam ne mooy ay flèche mu ne ci noonu rek fa yuqbilu sahmun air benn bal boo xam ne xamuñ ci ñoom ku ko tiire daal da jëkk rek fa asaaba mid'aman mu daal di dal mid'am jaam boobu fa qatala mu daal di koy faat ci saas déggal léegi tegal sa baaraam foofu kon gis nañ mbir mi action bi ni mu demee kon léegi ñu ñëwaat ci riwaaya Sahihayni bi bu Seydina Abu Hurayra ba léegi de toute façon imaam al-Waaqidi it ci moom la ko jële léegi nañ ñëwaat ci riwaaya imaam ah riwaayu saxiixayni bi version imaam al Buxaari ci kitaabul Maghaazi mu ne bi ko loolu dalee iz jaahu bi muy defaral yonent mi alayhi salaatu salaam di ko waajalal euh, euh, waruwaayu ndax wàcc nañ mooy wàcc nañ léegi mu war a waajal bon mooy du ngay wàcc nañ ñu jël gëléem yi mais après dañ koy toppatoo ngir man koo teg fenn ak yu mel nee na iz jaahu ci ci noonu brusque la ko dikkal Sahmun Aa'ir flèche boo xam ne xamuñu fu mu jóge léegi xam mooy mënuñu ne diw mii moo ko flèche moo ko sànni waaye xam nañ ni ci la jóge mu ne xatta asaaba dalika al abda ba mu dal jaam boobale di midaan fa qaala annaasu nit ñi ne hani'an lahu bish-shahaada aay waay waay bienvenue moom waay aay waay jaam bi mooy ñu koy ñuy ñuy yéemu ci ay mbiram tamit bon di ko fan ndax koo xam ne ndeysaan yonent bi alayhi salaatu salaam moo la moom nga génn moom ànd ak moom ci Xaybar xare ñëwaat ci beneen xare nii ñu daal di lay fat hani an lahu waaye bienvenu ngir moom waaye bi shahaada ka kii kii darajaay shahaada gi am ñu koy ñee ñu koy ñee ndax rey yuñ ko rey ci yoonu yàlla fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam neneen bala walladi nafsi bi yadihi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaghanib min almaghanimi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara ya Allah ya subhaanallah yonent bi alayhi salaam dégg saxaaba yi naan ko hanii an lahu hanii an ani an lahu bi shahaada waay waay bienvenu waay waay waay kii ñoo ko ñee waay waay waay am na darajaay martyr yonent ma lay sar saam ci riwaa imaam al-Waaqidi mu ne kallaa non te loolu moom la imaam ibn Isxaaq ci riwaayam loolu la wax dane fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kallaa walladi nafsu muhammadin bi yadihi inna shamlatahu al-aana la tahtariqu la tahtariqu alayhi fi an-naar kaana ghallaha min fay'il muslimiina yawma Xaybar Allah imaam al euh, ibn Isxaaq waaw nañ la même riwaaya bi la ibn Zayd ad-Diili moo ko nettali imaam Maalik moo ko nettali imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhima ñu ko Seydina Abu ci yoo seen yoon imaam ibn Isxaaq ne yonent bi alayhi salaam ne leen kallaa mukk haniyan lahu bi shahaada bi déedéet kallaa déedéet wallazi nafsu muhammadin bi yadi waat naa ko man alayhi salatu wasalam ki nga xam ne sama bakkanu bopp man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di borom bi ki nga xam ne moom sama loxo sama bakkan ci loxoom la ne maa ngi koy waat man alayhi salatu wasalam këne inna shamlatahul aana gis nga yére mooy shamla ab kii la am mbalaan la booy booy gàccoo booy teg sa kaw bu diis lay doon nga koy teg sa kaw bokkul ak burda nag xam nga burda it lu ñuy teg sa kaw la mais cham la nga mbalaan la am yére bu kii bu mag lay doon nga koy teg sa kaw noonu nga xam ne boo ko tegee da lay muur nga teg ko sa mbagg yi muy wàcc noonu yonent mi alei saatu ne loolu noonu nga xamante ne nii da koo jëloon nga xam ne lam tusib ha moo tax ci riwaay imaam al-Buxaari inna shamlati inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min al-maghanimi mu ne gis nga mbalaan mu diis moom mu jëloon keroog xaybar jële ko ci butin de guerre bi lam tusibha al-maqasim avant ñuy séddale mu daal di koy jël nëbbu ko la tashta'ilu waat naa ne man mooy lakk ci kawam naaran mooy nekk safara mooy lakk ci moom mu ngi nii di lakk ci moom nga loolu mooy loolu du ngay gis nii doo ko gis nii mais loolu mu noonu la demee subhaanallah moo tax après de euh, dund la boo xam ne bu bu bu yéeme la alxayaatul barzaxiya wallahi amrun ajib amrun ajib mbir la mu yéeme mooy nit boo demee ci almeer yi nii sëg yi cimetière euh, boo fa demee yow da taxaw lépp ne daanaka picc yi ngay dégg ak boo ànd ak ay nit wala ñuy dox alors que am na yuy xew ci biir ah ñi ñi nekk ci biir mais ñu ngi dund ñu ngi dund mais yow yëgoo ci daara li ëpp ci nit ñi yëguñu ci lenn as lëf xanaa ko ko yàlla wan comme day rent na le saaf saaf na ko buur yàlla wane woon bam rombee ñaari xabru yooyu ne innahuma la yu'adzaban comme niñ ko tudde woon fan yi ne wat naa ne ñaari xabru yi de seen boroom ñu ngi leen di mbugal mooy pourtant yi mu àndal yëguñu ci dara gisuñu ko dégguñu ko moo tax lu garaaw la te loolu am na lu muy niroon mooy nit kuy gént nit kuy gént yow nit mën naa tëdd fii di gént mooy pour rapprocher affaire boobu nga xam nga xaw a naan lu tuuti nit yow mën naa tëdd sa wet nii nga toog moom muy tëdd mu tëdd di nelaw mais ci biir gént gi dem na fi New York ay jaan dàq nañ ko fi muy daw wala eh, mu gis yu koy yu ko tiital wala mu kontaan ci benn mbir wala mu nekk ci ci action bu neex a neex kontaan am ci mais extase boo xam ne mbégte boo xamante ne ni te pourtant mu ngi nelaw yow yaa ngi toog ci wetam ne yëgoo ko yëgoo ko te pourtant bu yeewoo mooy ressentir bu dee bànneex la niñ koy ressentir yow nag naan ko nga ne ko kal na mu ne mais léegi nii bi may nelaw mooy da xam ne wax na dëgg ndax yow yi da lay dal ñu ni mooy gént moom daanaka ñu ni dal bari na. nga xam ne wax na dëgg te pourtant doo ko ne waxoo dëgg waaye nag xayaatul barzax ya moo gën a nekk dëgg. Allah moo tax yonent mi alayhi salaatu wa ne kallaa. walladi nafsu muhammadin bi yadi wat naa ko ci kii loxo eh, bakkan yu yonent sa sa eh, man seydna muhammad nekk ci loxoom inna shamlatahu gis nga yére boobu mooy riwaa imaamul eh, ibn isa mbalaan nga xam ne <coughs> moom la jëloon kaana xallaxaa da koo jëloon laata ñuy min fay il muslimin ci li fa jullit ñi mànge woon yow ma xaybar keroog xaybar nga xam ne lam tuqsimu lam lam tusibha al maghanim allati loolu noonu euh, almaqaasimu jotuñu ko woon séddale mu daal di koy jël ci butin de guerre bi loolu la tashta'ilu alayhi mooy lakk ci kawam safara tey kon kooku mënoo ngeen ko ne hani an lahu bil janna hani an lahu bil shahaada allahu akbar subhaanallah moo tax nit ñi ay njortu kese lañ mën a am loolu moo tax l'islam di tere nga toog di seereel diw naan diw ma ca àjjana xam nga lii nii lii lii budul woon yonent ma lay sarsar wax na lii mais kii kii ku ñu waxoon histoire nii ne la moom ab jaam la boo xam ne yonent ma lay sarsar nañ ko mayoon loolu rek loolu rek xéewal bayo man ngaa dund ba dee bu dee dundoo woon jamono jooju doo am lu mel noonu ka newoon jaam gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam deewaale ci ngëm nga moo gën keneen ku ñëw ci seen ginnaaw ak boo totalisé woon tous les wa awliya du monde depuis après saxaaba yi radiyallahu bari àddina bi tukkee nga boole wàllu yëpp yi mas existé jaam bu gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam dal di faatu dund ak moom gëm ko faatu kooku boo leen raw ñoom ñëpp nga totaliser leen mooy xoolal ngandum xéewal boobu yow buñ la waxoon loolu ne la waa ji jaamu yonent bi la woon alayhi salaatu salaam ba pare doon ko liggéeyal dem Xaybar xare ji ñu faat ko ci yoonu ci lan ngay wax mais danga naan waa ji shahid la comme ni ko saxaaba yi waxee ndax tamit moom moo leen jàngal que mbir yi mu xam li waxoon ne man li may àtte mooy li feeñ. képp nag koo xamante ne ni danga fay ñëw ma nga nga fexe mooy nga neex làmmiñ wala nga kii ba fexe ba ma jël àqu di àtte moom wala sa sa ko sama wax de ma àttee jël àqu jàmbur jox na ko ndax yaa ko dàq wax wala yaa fexe daal ba mu kii mu ne na la leer ne loolu noonu mooy ne gis nga loolu noonu <laughs> amul nga naan noo yeneen tibe alay sa sa moo àtte jox ma lii nga naan ma ndax baax na mbaaw nee na loolu yooyu yépp ku mu ko def fekk yow noonu nga doxale ndax moom lool apparence bi doonul woon nekk naan ya buur yàlla may ma ma de toute façon ma gis seen baatin di àttee baatin non non non li feeñ li feeñ kese wallahu yatawalla sarair buur yàlla liy nëbb moom moo koy kii voilà moom loolu la woon kon moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu gis lañ wax hani an lahu bi shahada ndax ku mel nii mais kenn gi ñu koo doon shahid ci biti mais mooy la mu waxoon rek inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna loolu moo xoon moom alayhi salaatu wassalaam mu ne nit ki dina jëf jëfi borom waa àjjana ci liy feeñ ci nit ñi ci li feeñ ci gis nga mais du li ci feeñ du li ci buur yàlla ndax buur yàlla moom ya'lamu bima fi sudur moom mooy ki nga xam ne al muttali'u ala sudur mooy ki nga xam ne moom mooy xool nga xam ne du deñ di gis li ci xool yi boo camoufler nag ci biir nit ñi yow defal lu la neex mais buur yàlla moom xam na yow yaay kan allahu ya'lamu saadiqa min al kaadib buur yàlla xam ne ràññee génne ci dëggu ci ki nga xam ne waxul day wax lu wuteeg dëgg kon mu ne nit ki dina jëf jëfu waa aljana ci li feeñ ci nit ci waa safara la bokk wax contraire bi wa ya'malu bi amalin naari muy jëf-jëf waa safara fii huwa min ahlil janna fekk moom ci waa aljana la bokk moo tax lislaam ma ñëwaat waxaat ko di tere nga taxaw di seedeel nit ñi naan diw ma ca àjjana ay way diw ma ca àjjana l'islam day tere lool non parce que yow li ngeen di wax moo tax euh, xam nga wolof yi ñoom ñoo ci aay dégg naa mas naa dégg Seyd euh, Seyd Seydina Abdullah euh, Seydina Maam Abdou ma Abdou ibn al-Hajj Malik radiyallahu anhuma mu koy wax di wax loolu naan yaakaar kese lañu am même kii fekk mu ngi toog ci côté xabru baayam di Seydil Hajj Malik mu ne même moom mii nii yaakaar kese lañ am ci moom yaakaar bu rafet dégg naa ko ci audio mi dégg naa ko par intermédiaire keneen nettali ma ko tamit waaye audio yi ba ma ko déggee dafa yàgg ndax presque audio yi mu def bu ma juumul de en tout cas li ma ci dajale ni mu baree te presque presque lépp laa déglu lépp laa déglu mais nag sauf que bi dafa yàgg ko quoi am na nag ku ma ko fàttali daal di ko nettali ma ne lii de dégg naa ko mas naa ko dégg ci moom voilà kon man la ma déggoon xawoon naa ko fàtte mais ginnaa leer mu naan même kii même même Seydil Hadji Malick mooy bàyyam bi ñu denc fii yaakaar képp lañ am ci moom gaa nag boo koy wax ñu foog ne non loolu moom xaal bu mu tollu la woon waaye non li mu doon wax loolu la loolu la xam nga wolof dafa naqaree waxal wolof fii mu ne xam nga am nay temps gaa loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax si euh, kii ñoom bu ñuy def lu dul noonu sëriñ bi tere leen ko ñu ne yee eh, sëriñ bi tey dafa tàng de yii tey moom daa xaalu mooy wax leen dëgg loolu mooy xaal te bu ñu nee sëriñ bi dafa xaalu mooy lool mooy li mu wax duñu ko def mooy ndax parce que bon tey xam naa bon daa nekk jéyeen <laughs> bon <laughs> tey moom bon nii la demee quoi dafa tàng nii mais mooy nekkul ci temps normal bu nee temps normal du ñu tere lii lool lañ ñoom noonu lañ koy tekkee alors que c'est faux <laughs> gars yi doon wax xam nga meesu moom ak xaraamam yépp xam nañ ko mais gars yi am nga wolof moom kam ne mooy sëriñam fekk waxagu ko pour moom garaawul te bu ko waxee mu ne daa nekk ci xaal ay way jële man de xaw nga wolof nan lañuy def ak ñoom mooy ñoom ki nga xam ne moom rek lañ mën a déglu mu la wax leen lu ñu dégg lu ñu jàpp mooy gis nga bu téeméeri ustaas ay njaay jóob moom waaye yii ñaar yooyu seen yoon new ci mooy yow gaa yi faale wuñu leen mais sëriñ bi ñu jàpp mbàkke bi wala si bës bu ñëwee ne wax la ustaas ya wax ñu ne sëriñ bi tey dafa xaalu loolu la wax Seydou Xa ak Sey Bayla Cheikh Abdoul Ahad rahmatullah alayhi loolu lañ doon bi bi muy génn di wax affaire comme moom ni mu doon def rek. yu bari la ko doon mais loolu mooy sëriñ sax da ngay tere mais du da ñëw rek tout le temps yaa ngi di leen wax lu leen neex rek mais fu mu waxee yu mel noonu tere ay mèche ak yenn yi kii xeesal yeeg yooyu bon yéen dañ naan tey dama bàyyi laa dafa aale wa day saan mu jeex mooy du ñu ko def mais loolu yow loo ci man loo ci man lahul musta'an lahul musta'an kon mooy gis nga loolu maam Abdou doon wax radiyallahu anhu mais loolu la ah, mooy yaakaar képp lañu am ndax buur yàlla gis nga buur yàlla dafa faa non ñun damaa foog ne dañoo xamul kan mooy yàlla boo tax tet tet tet tet wala ya'manu makrallah illa al qawmul xaasirun kenn du am yaakaar ci pexe yàlla lu dul nit ñoo xam ne dañoo perte mais buur yàlla mais gis nga faalewul mooy koo xam ne day def ba pare comme ni mu waxoon ci xadiisul qudsi boobu <laughs> bi muy wax ba jeexale ko dama koy sànni safara wala ubaali dama koy sànni safara te duma faale les conséquences de loolu ma def wala ubaali mooy du faale mais amul dara wala mais déggoo li mu wax alxuraan danaa déggoo li mu wax alxuraan hein déggoo li mu wax te après lan na ko euh, waaye lu tax kii du mu naan mu ne mu ne ah wala yaxaafu gis nga buur yàlla bés bu féen fi mbugalee wala yaxaaf uqbaha gis nga ay conséquences bu mu mbugalee gaa yi ku ma jàpp ci sama jaab yi mbugal la mais les conséquences wala yaxaafu uqbaha buur yàlla lu ko neex képp lay fa'aalun lima yurid la mais mooy ki nga xam ne lu ko soob képp lay def ay soob na diw diw moom moom loolu amul diw kay mooy fexe koo ku la giw mooy fexe moom li neex yàlla di ko neex mais pas yàlla moom mooy fe di neex li neex di doo mooy da nit dem ba àgg yonent ci alayhi salaam doon lañ meloon mooy li neex yàllaa leen neex léegi nag léegi dañ naan voilà yàlla moom lu neex kii rek loolu dañ koy wax noonu mais dëgg-dëgg mooy ñoom dañoo noonu lañ leen noonu lañ mel d'office d'origine ñoom manuñu bëgg lu wuteeg li yàlla bëgg man dane kon damaa foog ne ñun dañoo buur yàlla jàppoon àddina bi yëpp tàbbal leen safara sànn lii mais wàññu ko dara nga naan la tous jàppoon leen ñoom ñépp dugal leen àjjana yi yokku ko naada wàññiwu ko dara wàññiwu ko dara dara dara laa ilaha illa allah déggoo yab na abram law balagat dunubuka law balagat dunubuka anaana anaana sama mu ne gis nga yow doomu aadama bi mu ngi ci arbaina yi non mawlaaya abdal aziz mbay ñoom sëñ kii ñoom Seydina imam du loolu lañ jàng loolu lañ jàngoon ci ak ak ak su sëñ loolu lañu sëñ jóga doon jàngal noonu euh, euh, euh, kii bo arbaina yi de lan 2014 la woon 2014 2013 xaw ma waaw li ñuy jàngal lool mais loolu mu ngi ci wax yegg na aadam ci arbaina yow doomu aadama bi law balaxat zunubuka anaana sama gis nga bu sa bàkkaar yi bariwoon woon bay laal njombox talu asamaan di titiir niir ya dépasser niiru asamaan yi di dem nga dikkal ma te bokkaale ma dara xafartu laka wala ubaali ma jéggal la lépp te faalew ma loolu mais kon mais ñun ba foog ne fa'aalul limaa yurid dañoo xaw a euh, minimiser loolu li muy tekki mooy du du du yonent du sëriñ du keneen koo xam ne tax na buur yàlla dina namm dara nga fexe ba lim namm du am noonu amul loolu moom ku la wax lool xamal ne waxu la li jaar yoon am na nag par abus de ni ñuy waxe nga foog ne noo neneen la demee mais lii la demee te fa'alul lima yurid la kon moo tax man ngay waxe nag ci ya moo tax yonent bi sax sax loolu moo xool moom lii ñuy wax da koo tere woon ne dee leen wax boo ñëwee bay comme ngay tagg sa moroom wala nga war a wax ci moom lu baax neel man mooy li ma yaakaar te seetaluma ko du lulul du ne dama naan moom il est moo pur non kooku non mooy li nga yaakaar ci buur yàlla ak li nga ko xamee voilà loolu na ndax buur yàlla bëggul kuy taxaw palaasam loo xam ne moom moom moom la ay prérogative la ab jaan ñëw naan man maay décider lii gisoon nañ ko sax imaamul Buxaari yi alayhi kane woon xaritam ba mu doon woo léeg-léeg nga xam ne xarit bi ci da doon te ko ne di defi bàkkaar kese waa nag ku baax la woon saa bu ñëwee gis ko xarit bi meen daanaka fekk ko ci anam yu doy waar ci ci ci mandeek ak yu mel noonu ak bàkkaar topp jigéen yéeg njaaloo yi waa buy wax mais waa ji mujj mere ko ba ne ko yow buur yàlla du la jéggal buur yàlla ne ana mooy taxaw sama place naan duma ma jéggal diw jéggal naa ki wax moom mii wax tàbbal naa ko safara jéggaluma ko yàlla laa kon loolu la bul toog mukk nga toog naan loolu baat mu garaaw la bu ma mësa <laughs> boobu bon j'étais en classe de cinquième collège mais affaire bu garaaw la des fois sama xel da ciy dem am ku ne ma dégg benn ku ne non safara nag dina neex yàlla la ndax mais imaginez ña fa nar a nekk te ki koy wax mooy bon euh, bon du koo xam ne du ami du ami rek ki doon wax lool du ami mooy du koo xam ne jàngul ku jàng la en plus non seulement non moo moo mais lim dajale ci ci ci ci loo xam ne mooy du ku ndaw te tamit dafa no dafa jàng quand dafa jàng moom mais xaw ma mbir mi da ko rëcc xaw ma nal mais affaire bu garaaw la wax que ne safara xoolal safara nar naa xumb wala nar naa neex façon expression bu mel noonu la wax jàppatuma exactement dafa yàgg lool ay foog naa ay bon c'était en l'année 2000 wala 98 kat jàpp côté yooyu quoi huit jàpp 2000 wala côté yooyu léegi euh, ndax pëjum ba ña fa nara ne après muy cité ay ñoo xam ne pourtant ñu ngi dundu ba léegi nii may wax ak yow à lan 7 euh, euh, juillet 2017 ñooñu ñu ngi dund te ay jullit lañu ñenn ñi ay jullit lañ ñenn ñi bon. këni ñooñu bon pëjum ba nar naa neex mais loolu loolu c'est grave mooy loolu loolu c'est grave loolu ndax nit mais buur yàlla man ngaa def bàkkaar yi gën a rey déggoo li wax leen mais bu sa bàkkaar yi tolloon njombox nga koy tegle muy kawe di kawe ba dépasser ay juróom ñaareelu asamaan dem ba ci asamaan yi nga ñëw bokkaale woo ma ma daal di lay jéggal wala ubaa lii te faalew ma mais léegi lan ngay xaar koo xam ne jullit la nga ne diw ci pëjum bi safara bi côté boobu mooy lu garaaw la mais tamit nga ñëwit naan diwa nga àjjana boobu it ëppal la lan kan moo la ne mu nga àjjana kan moo la ko wax yow li nga man rek mooy lii la doon jëf kan sëriñ bu tolloon ñun ñëpp moom lañ topp nga nag non mais ma ne gis nga lislaam bëgguluk ëppal bëgguluk ëppal gis nañ saxaaba yi ñu ne yonent mi alei satu salaam biñ ne ko hani an lahu bi shahaada mu ne leen kallaa walladi nafsi bi yadi wala walladi nafsi muhammadin bi yadi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaganimi lam tusibha almaqasimu la tashta'ilu alayhi naara wat naa mukk pa hani an lahu bil eh, ñun yonent bi alayhi salaam de bu fi newoon xam naa ñu bari dina leen wax kallaa ndax ñun ku tëb ñu ne waajaa nga àjjana non loo ci xam yow yow yow koo xam ne li mu reere démb rek boo moyul fàtte na ko nan nga mën a taxaween di jéem a wax ci loo xam ne yow bu dee li nga xam ne yaa ko ab vécu la li nga dund nga sa démb sa tay sax boo mooy li nga def ci suba gi fàtte nga ko lan ngay wax ci loo xam ne ñëwagul xamoo ci dara nga bi nga àjjana mukk mukk ci dara xamoo dara man nga ne nag ñun de yaakaar nañ ne ak lim doon def te moom lañ koy ñaanal que mu buur yàlla daal di ko yóbbu àjjana lool la moo tax ci euh, kii aqida taxaawiya bi wala nashhadu li ahadin jannatan wala naara comme lu mel noonu la wax imam at-Tahawi rahmatullah alayhi ci aqidaam bi mu ne te ñun waa muy wax su muy wax lan aqida waa ahlu sunnati wal jamaa bi nga xam ne nee na ci la imaamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala imaamul fuqaha nga xam ne imaam ash-Shafi'i nee na kull kullul fuqahaa waaw moom imaam abu xanifa boroom ngir bu mag bi moom lañ naan mooy imaamul a'lam imaam bu mag ndax moom mooy imaamu fuqahaa yi boroom xam-xamu fiq yépp mooy seen imaam moo tax imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi naan faqih bu ne fuqahaa yépp njabootam lañ ku ci nekk am nga loo xamante ne nii njukkeel goo xam ne yoreel nga ko imaam Abu Hanifa ta fayoo ko allahu akbar fekk muy lim ne lii mooy aqiida boobu ci la newoon te mooy aqiida ahlu sunnati wal jamaa mu ne te ñun duñu seedeel kenn ne mu nga aljana waaye duñu seedeel kenn ne mu nga safara loolu dañuy bàyyi seen mbir ak buur yàlla te di leen ñaanal nit koo xam ne sax ab chrétien la woon ñu xam ko mu nekk chrétien mu génn àddina ñun dara leeruñu fan la dem ndax dara leeruñu këne ba muy génn àddina tuub na est man da ne nit ki dina jëf jëfu aljana ba dara desewu ko ak aljana lu toll ni ziraa loolu yonent ci ma sax waxu ko mu def jëfu aljana daal di dem aljana loolu mën naa xew ci biirub dundam laata bien avant muy génn àddina mais man na bàyyi ba dernière seconde laata muy génn àddina mais mu tuub waaw laata muy àgg fi nga xam ne buur yàlla dootu fa nangu tuub mais man na tuub ñaata nit moo ñoo loolu dal masuñoo def dal dara masuñoo julli masuñoo woor masuñoo saraxe masuñoo def dara te gis nañ ko bu yàggul gis nañ ko bu yàggul mais saxaaba xaybar keroog xaybar jaam boobu ñëw euh, nga xam ne da doon sàmm seen gàtt yi da doon sàmm seen gàtt yi mu dégg juif yi di dugal gàtt yi ba ci la abu abu yasar jëloon benn euh, moom mu dégg mu dem ci sangu juifam yi waa xaybar da leen doon sàmmal dégg ñu naan yonent ma lay saar saam de moo leen encercler mu dem ci yonent ma lay saar saam mais daal di tuub dem ñu rey ko yonent ma lay sax sànni daal di koy jullee seere ci moom seere yu baax kooku mu jëm àjjana taakan julliwul benn julli masula julli mais loolu noonu la demee mais man naa nekk ci kaw lalam ci la ci feewu dundam derniers instants ci la buur yàlla ubbi xawam mu dugg ci l'islam léegi man man mi ne woon fii xamoon ko mu nekk Jean chrétien boo xam ne da doon dem église mais ci biti li ma mën a wax mooy tamit ci biti loolu laa man a wax manuma fee nekk dama naan mag mooy du dee nag maanaam nañ ko jullee ndax ah peut-être que ne bon peut-être tout non loolu it kenn du ko def ñun mooy li yonent ma ne saa sam wax li ci biti la ñuy àtte li ci biir buur yàllaa xam même kooku dañ naan ñun duñu ko jullee te tamit duñu ko ñaanal yàlla yërëm ko duñu ko ndax loolu la ñu sharia jàngal ab yéefér ak lum la jege jege jege jege bu newoon sa yaay sax mu génn àddina doone yàlla na ko yàlla yërëm loolu dafa xaraam quant à tendance bi xew léegi nga xam ne gars yi booy wax ñuy jaay humanisme nee nañu naan ay bon kii ba c'était une figure emblématique c'était une figure vraiment seen discours yooyu nga xam ne gëmuñu ci lenn laa wax parce que dañ leen a tàllal micro kese wala dañuy bind article pour seen seen honorabilité ngir ñu ne keroog ba diw génne àddina d'ailleurs j'avais fait un bon un, un beau art un, bel article ah yooyu rek lañ ci bëgg ak ñu leen di citer naan diw way il avait rendu hommage au grand homme au kii yooyu rek la gëmuñu ci lenn ñu ne fi naan bon waaye kooku moom ak demuk safarame kii di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm loolu dafa xaram géeféer lu mu la jege-jege bu xasee dee amoo fekk mu ngi dund moom man nga ko ñaanal lu loo mën a ki te manoo koo ñaanal lu gën te ëpp doole gënal ko moom te gën ci moom buur yàlla gindi ko dugal ko ci lislaam moo tax moo tax képp koo xam ne buur yàlla dafa laa boole ay nit ñoo xam ne danga gis ñuy say am àndandoo wala say xarit gëmuñu yàlla pa yor mais même bu dee sax baaxuñ ci yow nim bu dee waa ji comme ni ñuy wax ñun xam nga africain moom mooy deux mën a tubaab bi dafa raciste yu bari waxoon nañ la du racisme suñu comportement la moo tax ndax loolu ku ko defoon suñu dëkk ñun Sénégal gi suñu réew di étranger <laughs> mais doo doo ko defati doo doo ko defati gaayee koy fajal seen bopp ñun nag bu tubaab bi wax kese lay def ñu ne dafa raciste même kooku noonu manoo ñaa bu au lieu ngay ñaanal buur yàlla alak ko mais ñaanal buur yàlla gindi ko rawatina nga am koo xam ne sa xarit la koo xam sa àndandoo la boo xam ne du jullit mais ku baax am jikko yu rafet kooku du ne ay di ko joxi cadeau ay kii bëgg mu bëgg yooyu loolu du loolu moo am solo ci moom li am solo mooy sa fi nga gën yaakaar sa biir julli yi faratey julli boo xam ne yow kese danga koo def ngir yàlla kese jar na nga toog benn jour julli ñaari ràkka ñaan sa boroom képp uniquement def ko ngir buur yàlla daal di dugal leeru lislaam ci kooku loolu wallahi manoo ko jox lu gën lu ëpp loolu manoo ko manoo ko loolu fekk mu ngi dund lool la mooy yooyu yépp mën nga koo def yooyu yépp action yooyu yépp man nga koo def mais bu xasee faatu man nga laa ñaan bu dee gaañoowul buur yàlla daal di koy gindi yërëm ko daal di defar ay mbiram daal di koy yombalal projet yi bu dee projet bu baax la bu dee ne li muy def comme jaaykatub sàngara la manoo naan buur yàlla yàlla na ko ko may ouverture ci lim ne jaay sàngara nga naan ko ouverture lool nan la mën a nekk mooy yàlla ouverture amu ci ab tëju kay ci am sauf ko buur yàlla dana sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kon kooku loolu man da nekk ouverture fermeture la boo xam ne ci géejug alkande la jëme borom bu ko buur yàlla gindiwul mooy nit du nekk ci lu bon nga naan yàlla na ko ci yàlla defal ouverture déedéet yàlla na ko ci yàlla génne bu dee ne kooku gëmul yàlla li muy liggéey liggéey bu baax la waaw nga ñaan buur yàlla defal ko mais li gën loo ko mën a ñaanal mooy buur yàlla ubbi def ci leerul loolu mooy mooy fekk mu ngi dund bu deewee nag amatoo droit naan yàlla na ko buur yàlla yërëm déedéet loolu dafa xaaraam voilà loolu mu ngi suuratu tawba maa kaana li nabiyyin walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli qurba amul amul mooy maa kaana lin nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam warul ci moom moom ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy jéggalul di ñaan yàlla jéggal ñi nga xamante ne lil mushrikiina ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ay bokkaalekat lañu dañoo weddi borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñooñu même même même bu dee ne même bu dee ne uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim même bu ñu leen di ñaanal jéggal walaw kaanu uli qurba même bu dee ne seen seen seeni proche lañu même bu mooy comme sa yaay la wala sa baay la wala sa doom la sax wala sa frère wala sa sœur amoo droit bu génnee àddina nga koy ñaanal jàll jéggal ko min ba'di an ma tabayyana ginnaaw bi leen leeree këne ku génn àddina ci shirk kooku la moom lahum annahum bi mu leen leeree ñoom jullit ñi annahum kana ñooñ asxaabul jahim mooy waa jahim te loolu gisoon nañ ko ci qissatu abi taalib qissatu abi taalib gisoon nañ ko moo tax suñu boroom ne <laughs> mu wax wax ji kon loolu la mooy dafa xaram léegi nag nit ñi moon ta ñoom ussa diwam koy def nee nañ sax nañ ko utal kaamil loolu ma ne loolu ak fumisterie la ak fumiste ak ñàkk a xam dara ak jaay ne waaye c'est moderne c'est kii yow yaxu alxuraan nga tiim ko mu wax la lu leer nga ñëw bàyyi ko fi ndax lan je veux montrer une image de modernité de ma religion qu'est l'islam ay miskin miskin wallahi miskin yaa ant miskin mesquin voilà kon loolu la kon il faut temporiser yonent bi aleyhi salaatu salaam kon wax leen lii wax leen lii ne leen kallaa kii ngeen naan xanii an lawu bi shahaada non ndax li mu jëloon mbalaan ma mu jëloon yéere booba mu jëloon ca butin de guerre ba Xaybar gi ñu jóge te daal di te te daal wuñ ko euh, euh, séddalee guñ ko woon mooy lakk ci kawam wal ayaadu billah xam nga lii lañ lii laa doon wax ne la xam nga lii wuute naa qissatu kan Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu anhu niñ gisoon fan yi nga xam ne moom dafa jël lan benn bool boo xam ne dafa defoon graisse mu lekk ko mu jël ko avant ñuy départ avant ñuy séddale butin bi yonent ma sax sax gis ko bàyyi ko moo tax loolu ñu ne bu dee moo tax euh, loolu waxoon nañ ko këne bu dee ay lekk la yoo xamante ne euh, habituellement nañ koy lekk nii mu gaaw périssable wala yu mel noonu loolu ñu jële ko ci butin de guerre bi laata ñu koy kii te gisoon nañ loolu mooy wax waa jumhur wute li imaam euh, kii waxoon al-Awzaa'i rahmatullah alayhi te amaana waxu imaam waa jumhur mooy li gën a dëgër ndax xadiis bi këne bu dee yooyu la ay lekk yu mel nii yooyu nit ki mën na koo lekk même bu dee ne ak yi yoo xam ne yu ñuy jox fas yeeg yooyu di leen xont loolu mën na koo utiliser même bu dee ne séddaleeguñu li nga xam ne mooy màng bi mais yu mel nii lañ tere voilà ab yére boo am nga jël ko loo xam dañ koy tegoo rek ci kaw di ko sàngoo ak yooyu nga daal di koy jël te daal di wuñ koy kii ci butin de guerre bi loolu la yonent mi alayhi salaam daal di tere ne loolu ku ko def ne kii bi mu ko defee loolu mooy lakk ci kaw looloo tax shahada bi amu ko allahu akbar gis nga mais xoolal kon gravité wu alxulul laa ilaha illa allah laa yaqbalu llahu salaatun laa yaqbalu llahu salaata ahadikum bi ghayri wudu wala sadaqatin min ghulul xadis boobu la imaam at-Tirmidhi njëkk indi ci sunan bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne buur yàlla de laa tuqbalu salaatun bi ghayri wudu buur yàlla du nangu benn julli bu amul njàpp buur yàlla du ko nangu ay kantaa ñun moom laam nañu d'origine loolu waxi kàccoor la ndax dëgg la ne kalimatu haqqin yuraadu biha baatil waxu dëgg la boo xam ne caaxaan la ci añ wax ji di ko di ko di di ci jublu voilà mooy ne nit nit d'origine dafa nekk koo xam ne ku laab la waaw innal muslima laa yanjus innal mu'mina laa yanjus la yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam waxoon jullit bi du sobewu mais jullit bi foofu tekkiwul ne ku nekkul jullit tamit sobewu non non mooy ne innamal mushrikuuna najas li alxuraan ne innama bi am ba des mooy al mushrikuuna polythéistes yi bokkaalekat yi najasun ay sobe lañ loolu mooy sobek biir la sobek sobek maanaa la sobek métaphysique la mais pas sobek physique nekkul ne ku laalub yéefar da ngay raxasu mais mooy seen pas-pas seen ngëm-ngëm moo sobewu ndax ay bokkaalekat lañ kon nit ki d'origine lool nit ku ne d'origine ñun dañoo la wax na dëgg mais bëgg faa jaare ni duñ julli moo tax boroom xam-xam yi di wuute benn bon benn kii yu ndaw boo xam ne ci boroom xam-xam yi ñu naan ku def loolu julli saa njàpp koo faqat kafara xam nga loolu la imaam al-Akhdari wax ku julli saa njàpp faqat kafara wal iyaadu billah même bu dee ne du loolu mooy li gën a dëgër loolu du du ne waa ji dañuy ñëw rek ne yéeféer la mais loolu wane la gravité lu tax boroom xam-xam yi rahmatullah di ci wuute naan yéeféer la wala du yéeféer loolu mooy kon garaaw na suñu boroom kon ne yonent bi alei satu selaam hadith sayna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala la tuqbalu salatun bi ghayri wudu wala sadaqatun min ghulul min ghulul min ghulul yonent bi en mu ne te buur yàlla non seulement du ja nangu benn benn julli boo xam ne amul njàpp waaye du nangu benn saraxe boo xamante ne nii waa ji alal ju ju ju mu luubal la ko jële xam nga alxulul en général lool lool terme fi mu jóge mooy surtout bu dee côté charia mooy loo xam ne butin de guerre boo xam ne dañ cee jël laata ñu koy séddale alxal voilà alxulul man xalla loolu mooy koo xam dafa jël ci mbir yi laata ñu koy séddale voilà kon euh, kon loolu noonu mu ne buur yàlla jàppare nga jël lu mel noonu di ko sarax nga jël ko di ko sarax mais buur yàlla du ko nangu mu ne buur yàlla du nangu lool moo tax alal yu xaraam nga jël ko di ko saraxee ka maye gaa yi di la tagg moo tax jël alalu ronaas moom di ci jaayum mbaax jaru ko mooy la kan moo ko waxoon imaam lay si walla ñooñu kan moo ko ci waxati woon ne kooku day mel ni mooy ku jël yu mel noonu di ci joxe azaka wala nga koy saraxe daal day mel ni ku jëli saw ay saw di ko jàppoo léegi dama lay laaj est-ce que ko am na jàpp mais kooku amul jàpp mooy amul jàpp jël alal du daganul yóbbu ci sa baay Makka ak sa yaay ñu lay tàggkat eh, eh, kii ak ñaanal yow xamoo li nga def ñoom de seen añ mën naa baax bu ko leneen yàqul bu ko leneen yàqul waaye yow moom yow mi ko joxe doo ci am dara au contraire ay mbugal nga ci am bu la buur yàlla jéggalul moo tax luubal <laughs> corruption pot de dessous table yeeg yooyu yépp yow ñu jox la mission moo tax hadayal um-, maali xulul la yonent ma lay saab saab waxoon mooy cadeau yi nga xam ne cadeau yi ñuy jox ko comme koo xam ne yow dañ laa embaucher ay nit daal lay charger nga def dara nga liggéeyal leen yow ci liggéey boobu ñu am lu ñu lay fay lu leer mais nga dem ñooñu neexal la daal lay jox dara loolu amoo droit lekk ko boo ko lekkee safara nga dugal sa biir bi loolu dangay ngay dem ñi leen liggéeyloo nga ne leen ah man bu dee nga lay dal tout le temps wax leen lu leer ne leen mankat fi may liggéey nii fi ngeen may liggéeyloo wala sama mission yi comme koo xam ne ab livreur la dañ leen mu dem livrer gars yi kontaan ci moom daal di jël dara jox ko ab 5 euros voilà sa pour boire gars yi xam nañu ko bu dee côté kii yi pour boire lañ koy tuddee bu dee nag gaa yu mag yi nga xam ne ci ministère yeeg euh, kooyu cabinet yi yooyu mooy ak entreprise yu mag yi firme yi waaw kii firme yu mag yi si si si si ah mastodonte yi ñoomin toxaal ak gaa yooyu wala lu ko gën a gaa yooyu nag ñoom mooy pot de vin yi nag <laughs> dessous de table yi yooyu moom mën naa nekk ay million walla ay action yoo xam ne moom lañ lay jox yooyu yépp a xaram hadayal ummal war al ummal xulul loolu lépp alal ju lewul la gu daganul la léegi yow bu dee ne yow lim lay daal dafa bari pour bari lay da koy wax ñi nga xam ne ñoo la liggéey loolu ne man de dañ may dañ may jox ay pourboire ay dix euros de fii dix euros de là loolu dañ ma koy jox lu bari léegi nan laay def buñ la nee jëlal léegi c'est bon c'est bon ku la ko joxati jëlal c'est bon léegi ku la jox jëlal dagan na mais fekk defoo lool loo ci lekk dalaa xaram moo tax yonent ma ne saab gis nañ saxaaba ba nga ñam kii waaye da nga xam ne dafa ñëwoon ne yonent ma ne saab yónni ko ngir mu dem jëli azaka yi mu dem jëli ko ñu daal di ko ciy joxaale ay kado nag gaa yi kontaan ci moom ndax ci yonent ma lay saa saa am daal di ñëw ne lii voilà lii na lii mooy li ngeen li ngeen moom man lii maa ko moom mooy kado yi ma jox yonent ma lay saa saa am daal di mer taxaw ci bar bi daal di xutba wax ne lan moo tax ñu yónni nit muy dem liggéeyal ñu ñëw naan lii maa ko moom leneen li yéen lii lii jël leen lii ngeen moom. mu ne ko lu teewoon mu toog néegu ndayam ba xam ndax dina am loolu mooy bu toogoon ci yaayam dina am loolu mooy bu loolu la yow buñ la embauché wul woon entreprise bi embauché wul woon nga foog ne moos nit kooku mooy ki la jox pourboire bi doon ngeen daje ci mbedd mi noonu di dox wala ci métro wala ci jagajaay bi loolu rek mu daal di lay jox xaalis noonu mukk dala ko jox ndax firme bi ndax entreprise bi ndax société bi nga fi représenté looloo tax te kon nag bu boobaa moomoo loolu la léegi loolu da ko war a delloo wala bu dee jotoon nga ko lekk te xamoo ko dangay dem nga wax ko gaay ne nag man jot na ma fee dal mais bon loolu la mais comme que damay dal après léegi man dama bëgg a xam nu may def buñ la nee te loolu en général sax boo leen ko waxee dañ naan la jëlal loolu moom en général léegi yow régulariser sa situation c'est ça il faut se régulariser ah régularise ta situation mu jeex noonu ngay def pourboire yooyu noonu ngay def ngir mu dagan sinon daganu mooy kon gis nañ différence bi entre qissatu Mid'am mi ak qissatu Abdallah ibn Mughaffal yu périssable yi nga xam dañ koy baaxoo di lekk nii yooyu nga jël ko ci màng mi lekk ko avant ñu koy ci ñu koy séddale grawul mais yu mel nii dafa graw gisoon nañ badab Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne dama gis jaasi ju kii bu baax ci màng mi ma daal di ñëw jël ko wax ko yonent waaye saa sam ne ko mën naa ko jël mu ne ko jël mu ne ko delloo ko fi mu ko jële woon mu ñëwaat mu ne nee na ma toog toog mais affaire bi kiiwaat mu ñëwaat mu ne ko delloo ko fa nga woon waxaat ko nee na mu gën a hausser le ma teg ko fa ba nga xam ne nag ci la seddale màng mi séddale butin de guerre bi ba kii mu daal di ne ay na Sa'd ibn Abi wooma ne ma lii bi après daal di ma koy jox kon loolu la gis nga mooy alkande nit xañ na ci gis nga kii nii li mu defal jaamu yonent ma sax sàmm di ko liggéeyal lépp mais loolu noonu moo tax <laughs> lii dal ko ci moo tax boo gisee lii nit toog nan man parce que maay doomi diw wala ni ma jegee diw maay bëkk néegu diw lu ma neex def loolu waxi caaxaan la waxi caaxaan kese la toog fii naan sa yughfaru lana à ah, jamais dinañu jéggal ndax yéenay kan ah non man man maak Cheikh Ahmad Bamba ay kii la ñoo sama maam la radiyallahu anhu mais après après après loolu yow pour yow carte blanche la pour yow nga def lu la neex est-ce que moom moo la mas ngaa gis fenn fu mu bind ne la defal la neex hein est-ce mas ngaa dégg nettali bu wér bu tukkee ci moom ne la defalu la neex parce que sama doom nga xanaa du gaa yi ñooy nettali ne dane woon li ak ak du kii ñépp ay taalibi xaw ma lan ba doomam daldi ñëw jaay njureel gi dund ko taalibe duy lool du lu ñuy nettali naka ngay nettalee lool ba pare xam lool ba pare ñëw ne comme que doomam laa rek léegi c'est bon wala sëtam laa moo tax yooyu waxi caaxaan la ku la ko wax mooy <laughs> kooku boo ma nee bu ko déglooti bu ko déglooti ndax kooku dalay alak di la pousser ci loo xamante ni lu neex sa bakkan képp la kon lii moo ko dal muy gravité wu alal ju lewul nga jël ko surtout xoola alalu mbooloo la nit ñi dem foo xam ne jaay fa seen bakkan nga ñëw daal di koy jël mais bokkul dara nag ak alalu réew mais alalu réew day dugg ci lool alhamdulilah yow bu dee ab société nga toje mooy actionnaires yi nga toje ak tamit nga fay liggéey nga tax ñu wàcc yow foofu la say dóor di taw say mbugal di tollu waaye gis nga bu dee ab ab ab ab caisse municipale nga doon trésorier bi wala yeer bi trésorier bi nga këpp kees gi sa sa xadru bàkkaar sa dayog sa bàkkaar moom say mbugal day tolloog municipalité nga tojet ab gouvernorat ab région parce que yaa doon le préfet wala monsieur le gouverneur nga sàcc fa loo xam ne alalu mbooloo la waxuma la waxuma la waxuma la euh, dix millions de mais cinq francs yoo xam ne collectivité bi moo ko moom nga daal di koy luubal moo xam jaar ko ci extrait yoo xam ne yow lii dañ ko fay teg ngir ngay satisfaire la population nga mujj def ko fonds de commerce di ko jaay wallahi summa wallahi summa wallah wallahi alladhi laa ilaha illa hu mooy ñoo ñépp yore nga leen àq te nag bul foog ne li ngay dégg ñu lay wax ci koor yi naan la ku def li julli nii am nga soixante-dix àjjana yoo xam ne ci lal bu ne soixante-dix kii ak lii soixante-dix xuuril euh, euh, ayn ak yooyu këne loolu am nga ko c'est bon naa def lu ma neex amul loolu amul de wallahi loolu amul defal lu la neex nga xam kenn lañ fi assuréwul benn àjjana lee moom lañ wax léegi nii kenn amu fi benn àjjana laa wax daa koy liggéey te gis nga boo fi dof dof loo nit dina def jëfi-jëfi àjjana ba dem ba dara desul lurul lu toll nit en pas wala conc diggante conc ba ci baaraam yi mu def jëfi waa safara dugg fa du loolu la nit ma ne sab-saba léegi naka ngay bàyyee ki nga xam ne moom la yàlla xamal lii xew ëllëg mu wax la loolu nga bàyyi fi lim la wax di def loo xam ne ci njort nga ko teg moo tax gis nga nga toje ko mooy municipalité nga toje ministère ad mooy ministère de l'agriculture boo fa sàccee dara muloolu moom mooy population bi lépp la ndax agriculture bi moom ñépp ko moom moo mooy gis nga nga nekk président toje ci kees gi xaw ma caisse noire caisse noire amul caisse noire affaire caaxaan la affaire u maguy la ça n'existe pas loolu ku jub du ko def caisse noire wax na boppam c'est loolu eh, léegi nag ñun dañoo am benn tendance foog nañ ne li yàllay tere moom il suffit nga daal di koy légaliser suñu su suñu loi yi nga xam ne civil yii rek mu baax ah non légalisation du mariage gay mais légalisation de la prostitution est-ce que loolu tax na est-ce foog nga ne loolu tax na léegi prostitution baax ci yàlla léegi lan ngay foogee ne yow léegi kon am na loi bu ne président bi day am ab caisse noire boo xam ne ci alalu réew mi lay bokk foo xam ne duñu xam ñaata afa ne lu ko ci neex lay def parce que suñu loi yi légal légal na légaliser na ko que ne légal na ci yàlla <laughs> ñu te ñuy xalaat ci li ñuy def man saraqa madinatan ku toje madina ab madina ngay ab ville <laughs> subhaanallah te buur yàlla nee na ku sàcc yonentu ne saab ku nekk la nga sàcc dañ koy indi yowmal qiyaam nga yenu ko am na ñoo xam ne foog na ab état la toje ñi koo xam ne dañuy ñëw ñu ne réewu sàngam de diw diw yowmal moom la yenu ndax lépp lay luubal yàlla la kon yonent bi aleyhi wassalaam kon nag gis nga yii yu am solo la moo tax bu lislaam moo tax rajaa ay kii janaa xay rajaa ak xawf kër moom ngay naawe jëm ci sa borom mooy laafi alxawfu war raja xawfan rajan maahu moom ngay boole di tiit mais di am yaakaar dominer nag côté am yaakaar bi mais di tiit di am yaakaar lool ngay deme ci sa borom mais doo insouciant tooy rek naan lu ma neex ah lu ma neex def waaye doo toog naan eh, man moom lu ma def buur yàlla yàqu ko eh, man buur yàlla lu ma nangul déedéet déedéet kon yonent bi alayhi salaam midam yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool naa ko ci nga xamante ne nii sama bakk sama bakkan mu ngi ci loxo inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min alghanaa'imi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara loolu noonu mu jële woon foofu mooy lakk ci moom naaran safara bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool ci riwaa imaam al Buxaari bi muttafaqun alayhi la ba léegi mu ne fa jaa rajulun hiina sami'a dhaalika min an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi shiraakin aw bi shiraakayn fa qaala haadhaa shay'un kuntu asabtuhu fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam shiraakun aw shiraakaani min naar wal iyaadu billah bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee saxaaba yi loolu ñu ñoon wax naan mid'am hanii'an lahu bi shahaada mu ne leen déedéet ndax mbalaan ma mu sàccoon ba mu jëloon ba nga xam ne moom la jëloon ci butin de bi fi ñu jóge Xaybar te séddaleeguñ ko woon mooy lakk ci moom tey safara am am denn waay bi mu déggee yonent mi alayhi salaatu salaam wax lool daal li ñëw indi ñaari mbaru dàll mooy indi ay dàll yoo xam ne mbar chirac mooy fi ñuy dugal comme carax carax fi ngay dugal sa diggante sa baaraam bu mag bi tànk bi ak beneen bi nga xam ne moo koy kepp mu indi ñaar benn walla ñaar ne yonent mi alei satu salaam ne ko lii de dama ko faa jële woon ci màng mi laata ñu koy séddale yonent mi alei satu salaam ne shiraakun mbar aw shiraakaani wala ñaari mbar min naarin ci safara allahu akbar gis nga ay gis nga mu ne subhaanallah moo tax alal lu jara def attention la alal nag du ay billet kese du dollar du du du du euro kese ak CFA ak dalasi kese non gis nga kii mbalaan la woon imaginer gaa yi nga xam ne dañuy dem ci hôtel yi jóge fa sàcc ay serviette dem seen yoon amul relation ak bi loo moomul nga ne ko tuŋaañ nga dem fenn ñu kii la nga gis fa lu rafet nga yóbbaale ko te kenn mayu la ko subhaanallah loolu problème la ci hôtel yi gars yi dañuy dem ñenn ñi sàcc fa ay serviette yóbbaale loo xamante ne boo demee ci marché hebdomadaire bi bu dee France cinq euros nga am ci presque trois trois serviettes wala mel noonu waaye comme que bële xam naa dañ naan de qualité la mais nga wuti de qualité xanaa du pour fomp kese boo sangoo ba pare est-ce que loolu jar na bàkkaar mel ni sa kër amoo serviette mooy gis nga boo sàccee boo tàmmee lu bon mais même yu doyadi yi danga koy sàcc wax dëgg serviette moom jar na sàcc serviette waaye waaye jar de dissimuler ou dar dar dar de waaye ci hôtel kon c'est grave gis nga sàcc wu taxaw nit ñuy julli gën grave tamit bokk na ci nit ñuy julli nga bàyyi ba ñuy julli ci jàkka ji nga ñëw seen ginnaaw tànn dàll yi la ci neex nga sàcc dem sa yoon daloon nañu da gis naa benn suñu benn waajur boo xam ne suñu waajuru ay xarit lañu woon waaw mu ngi foofu Sénégal c'était vers les années quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit fële ca euh, face de l'orme pas bi jour boobu day sànn de dafay liggéey dëkkul foofu dañ fa demoon ma ak doom ji ñoo bokkoon di jàng ñoo yarondoo mais c'est pareil ñu dem julli dem gis ko bureau après ñu dem julli jot mu ne nañ dem ci jàkka ji ñu dem julli mais ñu génn paa bi dàll yi gisatu ko ñu daal du koy fab ñu daal di koy fab dàll yi mu mujj dàll doom ji après pour jënd joxe ngir ñu jënd ay dàll yoo xam ne yu muy sol pour noonu loolu niroowul ak li yonent ma saab saab ne shirakunu aw shirakaani min naar dàll tëmbërline solal tëmbër nga set ay tëmbër moo la moo fëx sa sa bopp bi ba ngay sàcc dem ci jàkka yi di toje mais loolu dàll safara la kese lum lay jariñ bu dee xale bu jigéen boo ci bëgg doser est-ce que loolu na ko mariage boo bëgg a te loolu sax ku nar a conclure ndax naa doo def lool mais bëgg a benn femme booy booy chercher comme que yow koo dem bu kii nga jóge fa dem ci keneen bu dee lool lool est-ce jar na ko est-ce que jar na ko wallaahi jaroo te bu mooy wul sax ab rato la fay jële mu dem femme bi fëgg ko rato loolu nag mooy li gën ndaw ci li koy xaar bu tuubul te delloo mbir yi delluwaat ci boroomam kon suñu boroom waa ji ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu déggee yonent mi aleyhi salaatu salaam wax li dal kii mi am mii faatu que ne yee malgré tout ça pas hani an lahu bi shahada de waaye moom mbir ma mu ngay lam jëloon mu ngay tàkk ci moom safara moo koy lakk mu ne ah, mbar mii de wala mii de dama koo jële ci kii bi mu ne ko shiraak aw shiraakeeni min naar ne ko shiraak mbar waaw walla ñaar ci safara allahu akbar subhaanallah ah doy na waar de